noonu ñu yëkkatee xabru bi tuuti mais fépp la ama c'est pour nga am loo xam ne boo ko kiiyee dootu nattable ci lii ñuy wax mu ne moom noonu la gis xabru yeneen saa sam musannaman mooy ñu jal ko yëkkati am lu ci yëkkatiku comme jàllu suuf si léegi nag lii daa tax nag lenn boroom xam-xam yi nag boroom xam-xam yi nag wute nag ci mbir mi waaw ñenn ñi ne kon mbir mi euh, li nga xam ne kon mooy liy sunna kon mooy lii musannam parce que musannam mooy boo ko defee comme boosu giléem waaw sanaamul ba'ir voilà yaa ngi doon gis te xadiis ba te ru'usuhunna ka asnimatil buxtil ma'ila gisoon nañ ko fii waaw bi Sayyidna Ibn Mas'ud naan yonent bi mu naan euh, bi muy rëbb ne yàlla rëbb na alwaashima wal mustawshimaat ak <laughs> alwaashimaat ak almustawshimaat ak yooyu euh, ak ñi nga xamante ne jigéen ñi nga xam dañuy dox ma'ilatun euh, mumilatun ah ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buxni buxtil ma'ila laa yadxulna al janna wala yajidna rihaha waaw loolu yaay gisoon nga foofu waxoon nañ la loolu mooy boosu gëléem léegi ma mooy bu yëkkatiku loolu lañu la ci jublu waaw kay waaw kon loolu la quoi léegi euh, euh, moom léegi nag lii dafa indi li nga xamante ni mooy euh, wuute nag ci boroom xam-xam yi waa mais attends wa wa attends léegi mais euh, waa ma maa ilaat bi Seydina Abu Hurayra moo ko soloon waasiwaat mustawsimaat yi euh, la mooy boobu ñu doon wax euh, ñu ngi ko gisoon hadis mille six cent trente-trois ci tahrimu tashabbuhi ar-rijaal bin-nisaa wa tashabbuhi an-nisaa bir-rijaal fi libaas wa xara xaraka wa ghayri daalik léegi loolu dafa indi lii nag dafa indi li nga xam ne mooy wuute ci boroom xam-xam yi ñenn ñi ne lii mooy lii la musannam moo gën parce tamit en plus musannam daa nekk loo xamante ne nii day permettre ñu xam ne fii xabru la man koo ormal man cee bañ a jéggi man ci di taxaw man ci euh, loolu lépp ñu man koo moytu alors que bu dee dañ ko maasale te fa ñu suul bu dee du almer yu ñu recommandé même yu ñu xam même mën na nekk almer sax nga dugg ci biir almer yi xam ne fii la denc nit ñi cimetière yi mais sauf que bu dee dañoo maasale kii nit ki mën naa am nit ñi mën nañoo dox ci bàmmeel yi duñ ko xam alors que bu dee dafa yëkkatiku dinañ xam ne ah fii baab mel la bu ko defee ñu ormal ko ba li nga xam ne sariya da koy tere donc fi ñu jóge ne kenn ci yéen toog ci aw xal mu lakk yéree ba lakk yaramam de moo gën a sedd moo gën ci moom muy toog ci ab xabru yooyu yëpp mu man koo doxal alors que bu dee taslim tëji bopp tasxiix dañ koy wax tasxiix tamit taswiya boobu ah loolu loolu la ko wax léegi nag loolu moo tax loolu moo tax nag boroom xam-xam yi daal di wute léegi al imaam al bi muy sara lii wax jii hadis bii nga xam ne Sufyaan moo ne man nii laa gis xabru yonent sallallahu alayhi wasallam mel waaw léegi euh, euh, mu ne xaaral imaam al haafid ibn Hajar mu ne xaaral mu ne ci al mustaxraj mu ne zaada yokk na Abu Nu'aym al imaam Abu Nu'aym al San'ani ci mustaxraj bam bi bi mu def ci euh, Sahih Imaamul Buxaari mu ne wa mu ne foofu Sufyaan dane gis naa qabru ah ra'a mu ne moom gis na qabru qabra nabi sallallahu alayhi wasallam musannaman wa qabra abi bakrin wa umara kadhalik mu ne gis naa tamit qabru Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma ñoom itam noonu la léegi imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne wastudilla bihi ala anna al-mustahab tasmimu al-qubur wa huwa qawlu Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad wal-Muzani wa kathirun min ash-Shafi'iyya waaw wadda'a al-Qadi Husayn ittifaq al-ashab alayhi wa tu'aqqaba bi anna jama'atan min qudama ash-Shafi'iyya istahabbu at-tasrih kama nassa alayhi ash-Shafi'i wa bihi jazama al-Mawardi wa akharun lo mu ne mu ne waaye kon xadiis bi dajee tegtaloo ci mooy waxul Sufyaan bi moom dane daa gis moom dane daa gis voilà moom nee na damaa gis li nga xam ne mooy xabru bi yeneen saa salaam nii la mel ak bu Seydina Abu Bakar Seydina Omar mooy dañ koo yëkkati tuuti mooy dañ cee jal jal suuf yooyu waaw comme noonu ñuy defee xabru léegi mu ne looloo tax nag mu daal di tegtaloo ci waxam ji hadis bi li nga xamante ni euh, mooy ñi nga xam ne dañ leen loolu lañu sopp waaw mu ne te lool ci xabru mooy ñu yëkkati ko ñu teg ci jal ko noonu mu ne lool mooy euh, waxu al imaam Abu Hanifa te mooy waxu ki nga xam ne al imaamu Maalik al imaam Ahmad naka noonu al Muzani bokk ci Shaafi'i yi ak ñu bari ci yi mu ne al Qaadi Husayn bokk ci ñoom sax daal dinay nettali ne. mooy Shafi'i yi dëppoo nañ ci lii waaye ah nee nañ am na nag ñu ne ko ah déet déet parce que attention loolu du loo xam ne dañ koy dëppoo ah waaw ndax booloo ci ñi Shafi'i yu njëkk yi ñoom li ñu sopp mooy contraire bi mooy tasfiix tasfiix mooy maasale bi comme li nga xam ne noonu la ko imaam Shafi'i ci boppam loolu la wax te imaam An-Nawawi bi muy sharah hadis boobu hadis biñ génn loolu la wax mais. déglul imaamu Nawawi rahimahullahu tabaraka wa bi nga xam ne ci lay sara hadis yi li nga xam ne moom la wax dane dane moom al imaam al xaafidul Nawawi waaw mu ne lii ah, de moom la mu ne déglul waaw ah. mu ne wa amal binaa'u alayhi non non non du côté bii du côté bii waaw da doon wax ne am qaala ashaabuna tajsiisul qabri makruuh wal qu'uudu alayhi haraam naka noonu wa kadhalika al istinaad ilayhi wal ittikaa non du boobu nañ reprendre kon nañ jëlaat imaam al haafiz ibn hajar al asqalaani rahimahullah li muy wax voilà léegi kon mu ne. ñu ne ko alqaadi euh, alqaadi euh, Husayn lim ne dañoo daanaka euh, Shafi'i yi dëppoo nañ ko ñu ne ko non ndax mbooloo Shafi'i yu bari yu njëkk yi ñoom dañuy sopp mooy ak tasdiq mooy masala bi comme ni nga xam ne noonu la imaamu Shafi'i ci boppam waxe ko boppam te wa bihi jazama al-Mawardi al-Mawardi bokk ci Shafi'i yi rahmatullah yi ak ñeneen ñu dul moom mais moom loolu lañ tànn ah. léegi nag imaam al-Hafiz Hajar bi mu waxee nag <laughs> kene mooy mu bëgg mu ne wa qawlu Sufyaan at-Tammaar laa hujjata fiihi kamaa qaala al-Bayhaqi waa imaam al mi nga xam ne moom lañ naan Shaafi'i yépp ñoo dollool ñooy ñoo amal jukkeel imaamu Shaafi'i rahimahullah ba mu des moom nii parce que moo toppaat waxu imaam Shaafi'i yi delloowaat lépp yi nga xamante ni daal laaj bi gën koo wane ay tegtalam ci alquran ak sunna mu daal di koy def waaw liggéey yu mag la def moom al imaam al Bayhaqi Abu Bakr mu ne kanta moom rahimahullah nag dane waaye yow waxu Sufyaan bii amul dara lees ciy tegtal amul benn tegtal bu ci nekk amul amul tus luñ ciy tegtaloo <laughs> nga ne ah lii li mu wax leerul lii mu wax mu ne laa hujjata fiihi laa wax lihtimaali anna qabrahu sallallahu alayhi wa sallam ndax daa am am na benn possibilité te ne xabru yonent bi saa saa lam yakun fil awwal musannama au début noonu mu ko fekke moom gis ko te jamono yi Seydina Muawiya la juddu ci loolu ci loolu amul demewul woon noonu avant ba ñuy door a denc yonent saa salam loolu amul fi woon. lu tax mu ne faqad rawaa Abu Daawud wal Haakim min tariiq al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala daxaltu ala Aa'ishata radiyallahu anha fa qultu yaa umma ikshifii lii an qabri rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa saahibayhi fa kashafat lahu ala thalathati qubur la musharrafa wala lati'a Abdullah maftuha bi batha al-ursa al-hamra waaw mu ne zaada al-Hakim fa ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam muqaddaman wa Abu Bakr ra'suhu bayna katifay an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Umar ra'suhu 'inda rijlay an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hada kaana fi xilaafati Muawiya fa ka'annamaa kaanat fil awwali musattaha thumma lamma buniya jidaarul qabri fi imaarati Umar ibn Abdil Aziz ala al-madiinati min qibali al-Waliid ibn Abdil Malik sayyaruuha murtafi'a Allah léegi mu ne li tax imaam al-Bayhaqi teg ci ne ma ne xam nga luy wane ne Sufyaan li mu wax at-Tammaar ne gis na ko xabru Yonent bi alayhi salaam loolu tegtal amu ci lu tax këni daa yëkkatiku ndax imaam Abu Dawud daa solo naka noonu wala al arsa al bi arsa bi bataa mu ne dafa solo moom Abu Dawud ak al Hakim ci yoonu al Qasim ibn Muhammad mi ngi gisoon keroon <laughs> bi bi ñuy wax ba Sayyidatu Aisha na ko yow lu tax xaal manoo wax ni sama doomu mbokk euh, frère bi ah ah xam naa lu tax parce que yow moom yaayam moo ko yar alors que yow sa yaay moo la yar pour wan nekk <laughs> arabi rek al Qaasim mer quoi <laughs> daal di aksi bi ñu war a xéewlu rek al Qaasim jóg ne day julli Sayyidatu Aisha na ko toogal mu naan damay julli mu ne ko toogal ma damay julli mu ne ko toogal yaa ngu dar wara bi kat toogal dégg naa yoon mu ne laa salaata bi hadrati ta'am bi hadrati bi bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu akhbathan waaw fàttale ko law Qaasim moomu la di doomu uh, Seydina Muhammad ibn Abi Bakr ni judd woon keroog di Yonent bi alayhi salaam di dem fi nga xam ne mooy di aji léegi moom moo ne man damaa dugg ci sama tànta mooy bàjjanam boobu ndax magu papaam la damaa dugg ci sama na ko yaa umma yaay sama dooma dooma dooma sama yaay dooma bu dee moom bàjjen la ci moom dooma dooma wuññil xabru yonent bi alayhi salaam ba ma gis ko waaw mu daal di may wuññil rido bi ma xool gis xabru yi nee bi moo gisee yëkkati dara lañ ci yëkkatiwul woon kon lii lii la laan la lii moo imaamul Bayhaqi na la lii ba ba ba ba tegtal koo nekk ba léegi nga ne kon Sufyaan waxul dëgg ñu naan bi non Sufyaan wax na dëgg attends waxuñ ko dëgg de mais dañ moo tax imaam mu ne kon lii nii euh, euh, euh, nga xam ne dañ ko yëkkati wuñu lii leer na waaw ci pakk boobu noonu foofu ñu ko suul noonu waaw ci suuf soosu noonu noonu léegi nag mu ne imaam al nee na man mu yokku ci moom bi riwaayam ma mu ne moom al-Qasim ma gis ki nga xam ne mooy xabru yonent yonent bi alay salaatu salaam moom moo jiitu Seydina Abu Bakar boppam nekk ci mooy xabru moom fi ñu ko suul ci mbaggu yonent bi alay salaatu salaam autouru mbaggu yonent salaatu salaam Seydina Omar moom c'est autouru tànk yonent bi alay salaatu salaam mooy xabru yi noonu la demee c'est pas dañoo rangaloo nii waxoon nañ la ko keroog ci hadith Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu bi mu ne eh, bi mu nekkee ne tey maay nekk chambellan bëkk néegu yonent bi alay fépp fu mu maa fay mu ñëw dem seet ñu ne ne laaj ana yeneen saa salaam jàppe këram euh, frère bi di ko jéem a def ni moom mu ne ko jiitu naa la après nga dam ma mu ñëw laaj ci jàkka ji ana yonent tubal saa saa ñu ne ko jaar na ne ndeke Quba la jëmoon quoi mooy benn Quba bi loo foog bar ñu ne ko yonent saa salaam nee la jaar nee na mu topp di topp ba mu ñëw ci tool biiru Aris boobu nga xam ne moo nekk ci en léegi. mosquée Quba bi foofu ñu def stèle boobu daan fii la biiru aris bi ne woon waaw jàkka ji ngandewul woon ba foofu noonu waaw dangay gis ne jàkka yi dafa tuuti woon nit ñi toog bari woon comme léegi même jàkka yoneen saa sal da ngay gis xoola fi mu yemoon xam nga boo demee dañ koy gis kii yooyu am lampe yu bleu yooyu foofu la jàkka ji yemoon ah mooy c'était pas tellement c'était pas rien voilà léegi euh, moo tax baqin da doon sori ci ñoom tuuti te pourtant léegi da nga naan mais baqiya fii kese la mais parce que dañoo yokku tax na ñu yokku moo yokku ba daanaka saa yi booy génn di mbëkkanteeg booy génn ci jàkka ji di mbëkkanteeg baqiya voilà léegi kon miiru baqiya yi léegi kon mooy euh, euh, léegi moom mu ne. Euh, kon nii la quoi waxoon nañ la foofu lañ doon wax bi mu ne bi bi Seyna Aboubacar ñëwee yëglu mu ne ko alaaris te taxawal dem laa yeneen saa salaam mu ne ko nee ko mu ñëw te nga bëggal ko àjjana Seyna Omar ñëw ginnaaw gi mu wax ko la même chose Seyna Ousmane ñëw te biñ ñëwee fekk nañ saa salaam toog ci teen bi euh, xëcc ci làmbaayam yor ay tànkam ci biir teenu aris bi naa Seyna Aboubacar ñëw nekk ci ndejooram Seyna Omar ñëw nekk ci càmmoñam naa Ousmane bi mu ñëwee amul fu mu nekk mu nekk seen kanam loolu waxoon nañ la xabru yi euh, demewul noonu ah bay Saïd ibn Musayyib moo naan man loolu gisuma lu dul ne loolu mooy euh, day mel ni seen xabru yi ni mu demee mais tekkiwul ne noonu lañ ne loolu waxoon nañ la xadiisu Seyna al Qasim bi boobu boo ko yaa waaw léegi kon loolu kon imaam al yi li mu soxla fii rahimahullah mooy ne lii nii de toute façon yeneen saa sam bañ koy door a denc kenn defu fi woon kenn defu ko woon tasnim moo yëkkatiwuñu woon suul ko yëkkati ko ko no tuuti mooy def ci jal bu kawe noonu amu ci woon voilà moo tax mu ne imaam al-Hafiz na muy nettali mu continuer di wax mu ne di di nettali toxal mu ne Euh, lii wa hada kaana fi xilaafati Muawiya te al-Qaasim lii muy wax Qaasim ci bi Seydina Muawiya radiyallahu anhu nekkee xalifa ci la doon laaj Sayyidatu Aisha nii dafa Sayyidatu Aisha lan cinquante sept la génnaat naam ñu ne naa huit voilà loolu ci xilaafa Seydina Muawiya ci la xewoon mu ne faka anna kaana fil awwal musattahab imaam mu nekkoon nag day mel ni au bi mooy dafa nekkoon loolu dañ ko maasale woon summa ginnaaw bi bi nga xam ne dañu tabax euh, miir bi jamono bi nga xam ne ci la Umar ibn Abdul Aziz nekke gouverneur de Médine te boobu al-Walid ibn Abdul Aziz Abdul Malik ibn Marwan moom mooy moo moom moo ne woon xalifa defoon Umar ibn Abdul Aziz mu ne woon son gouverneur bi ne woon Médine jamono yooyu la dégal la digle woon ñu daal di defaraat foofu waaw ñenn nañu ne miir bi daa daan woon léegi ñu ko doon defaraat léegi mu ne daa mel ni nag boobu nag lañ ko yëkkati waaw waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee mu ne waqad rawaa Abu Bakr al-Ajurri fi kitaabi sifati qabri nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne al imaam Abu Bakr al-Ajurri soloo na ci téere bi nga xam ne mooy melo xabru bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam min tariq Ishaq ibn Isa ibn bint Dawud ibn Abi Hind jële ci yoonu Ishaq ibn Isa ah, di doom bint Dawud ibn Abi Hind mu ne an Hunaym ibn Bistam al-Madani mu ne mu jële ci Ghunaym ibn Bistaam al-Madani mu ne qaala mu ne ra'aytu qabra an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi imarati Umar ibn Abd al-Aziz fa ra'aytuhu murtafa'an nahwan min arba'ati min arba'i asaabi' wa ra'aytu qabra Abaa Bakrin wara'ahu eh, wara'a qabrihi wa ra'aytu qabra Umar wara'a qabri Abii Bakr asfala minhu kii moom li mu moom li mu décrire dafa niroog li Al-Qaasim wax benn benn sauf que Al-Qaasim moom ba tam da ne kenn yëkkatiwu ko dañ ko maasale woon kii nag moom dane mu Ghunaym ibn Bistaam dane gis naa xabro yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne Omar ibn Abdul Aziz ci la ne woon gouverneur de Médine nee maa ngi gis xabru bi yonent bi alayhi salaam mu yëkkati ko tuuti loolu mooy lan mooy kon lii bi ñëw bi jàppale waxu kan Sufyaan as-Sammaar <laughs> léegi mu ne loo xam ne boo tolloog ñeenti baaraam mel ni boo tegale woon ñeenti baaraam lu toll noonu lu jug lañ koy tëj nee na ma gis xabru Abu Bakar radiyallahu anhu ca gannaawam Seydina Omar xabroom nekk ca gannaaw Seydina Abu Bakar gin koo suufe mooy li mooy lii rek li li li alxaasi wax saag léegi nag fii nag mooy wax ji kon mooy eh, eh, supposition bi eh, bi wax léegi que mooy kon au début dañ ko maase la woon après lañ ko yëkkati loolu day nekk lu plausible kon waaw ba moo tax Sufyaan ak Tammaar bi nga xam ne après moom la ñëw. ndax jamonoy Seydina Muawiya la juddu moom kon après la ñëw fekkaat ko noonu kon mbir mi kon mooy kon xam naa jamonoy imaara Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anil foofu la loo xam xame woon léegi nag mu am léegi nag lii boroom xam-xam yi nag dañ cee wute kon nag mu ngi nii <laughs> mu ne summa al ginnaaw gi wute gi fii daalika fii ayyima afdal wute bi mooy ban ci ñaar yi moo gën laa fi aslil jawaaz waaw mais nekkul ci cosaanu possibilité tasmin yëkkati tuuti jàllu suuf ci kaw xabru bi comme noonu wala ñu maasale loolu wax ji nekkul est bu ci nekk man nga koo def parce que hadith leer na hadith Seydina Fadala bu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu loolu leer na tamit Al-Qasim nee moom bi mu gisee xabru yore saa sax dañ ko ma kenn yëkkatiwu ko voilà te yii nii gis nga yii nii nga xam ne xam yore saa saa doon mooy yii nii mu ne kon nag ginnaaw gi wute bi nekk ana moo ci gën mais nekkul ci cosaanu lool possibilité que possible na mu ne war a jaxal Muzani ak tasni min haythul maana mu ne al imaam al Muzani moom li mu dëgëral mooy tasni mooy yëkkati ko tuuti jal ko ndax bi anna as-satih yushbihu ma yusna'u lil julus ndax li am dañ ko Hmm. bañ ko maasale day niroog loo xam dañ koo def ngir toog xam nga nit balaa toog fenn li gën a confortable mooy mu tàlli waaw même boo ñëwee foo di toog fenn foo xam ne fii daa yëkkatiku fii def nii fii def nii toog pare metti alors que tasrif mu ne loolu loolu la quoi day niroog fu ñuy toog loolu dam dañ koo def ngir toog di xilaafil musannam wuuteeg li nga xam dañ ko yëkkati tuuti jal ko mu ne waaye war a jaxab nu Qudaama bi annahu yushbihu amniyata ahli dunya eh, imam ibn Khudaama rahimahullahu taala mu ne moom mu daal di dëgëral que li nga xamante ne nii lii mooy dëgëral war a jaxahu mooy lii imam tasmim bi imam al-Muzani wax ni eh, nekkoon àndandoo imam Shaafi'i di nijaayu imam at-Tahawi rahmatullah alayhi mu ne moom loolu la dëgëral imam ibn Khudaama ci Hanbali yi que ne moo gën waaw bi annahu yushbihu ndax barka tasfih day niroog abniyatu ahli dunya wa huwa min shi'ari ahli al-bid'a fa kana at-tasnimu awla mu ne day niroog ndax di ta mooy maasale ko noonu ak gaay yi ñuy defe loolu day niroog li nga xam ne mooy euh, tabaxu waa àddina ak seen symbole yi boroom waa bid'a yi kon nag tasnim def ko mu jóg loolu moo gën a yey léegi euh, euh, loolu waaye mu ne wa yurajjihu tasrih waaye nag li nga xam ne nag malgré nii li ñu wax lii dëgëral que ne tasrih mooy maasale bi moo gën a dëgër nag malgré lii lépp parce que ba léegi parce lii lu am solo la mooy bu ñaari waxu boroom xam-xam wutee ana kan moo ci dëppoo kan la waxam dëppoo waxu yeneen saa saam kooku lañ jara xool parce xam nga Sufyaan at-Tammaar li mu wax ak ki nga xamante ne nii mooy Hunaym ibn Bistam al-Madini ñoom ñaar yépp ku nekk dana daa gis xabru yonent saa salaam murtafaa ñu yëkkati ko alors que al-Qasim mi nga xam ne moom jamonoy Sayyidatu Aisha la woon moom dana gisul loolu moom li gis daa tal daa maase waaye loolu lépp ay gis la ñoom ku nekk kii daa gis kii ne lee la gis kii ne lii la gis léegi wax ji mooy lan la yonent saa salaam digle ak lan la jàngale. moo tax imaam al-Hafiz Hajar ne wa yurajjihu lii nag tax nag wax yi yépp ak imaam yi li ñu tànn lii dëgëral nag li nga xam ne mooy at-tasdiq mooy maasale maa rawaahu Muslim mooy li nga xam ne moom la solo al imaamu Muslim min hadiisi Fadaala ibn Ubayd moom lañ la hadiis bi la wax sànq bi ñuy tàmbale hadiis day bi nga xam ne Rodes lañ ne woon <laughs> Rodes <laughs> saxaaba la ne woon Rodes bi xaar di di jiyaat nga la fa Rodes dañoo nalaw fii léegi boobu kene yonent mooy ci bi waa ji gaañoo mu digle ne nañ leen ko nañ leen ko taswiya mu ne ndax dégg naa leen saa di digle mooy nañ ko maasale ñuy maasale li nga xam ne mooy euh, euh, xabru yi léegi lii moo tax kon imaam al-Hafiz gis ne moom ci lim mujj jeng finalement dane malgré ñee li ñu wax yëpp lii nag moo gën a lëng parce que moo ànd ak waxu yonent bi alayhi salaam te loolu la doon digle voilà waaw bu lay rek boo gisee lii la waaw boroom xam-xam yi nag des fois <laughs> des fois <laughs> euh, euh, am na ñoo xam dañ naan non non non non tasmim moom amul parce que loolu amul parce que yonent saa saam Seydina Ali ibn Abi Talib lan la abul Hayyaj ñeena yonent saa saam na ko bul fekk bokk na lim ma yabaloon bul fekk benn bàmmeel bu ñu yëkkati lu dul nga maasale ko Fadaalat ibn Ubayd ñëw ne moom yonent waaye saa saa dégg na ko muy muy dig muy tere muy dig ñu koy maasale bokk kon nag loolu moo tax euh, boroom xam-xam yi daal daal di wute waaw <laughs> waaw daal di wute ci wax ji kon lii mooy wax yi te ne li nga xamante ne nii lii la. léegi nag dangay dégg ñenn ñi naan la jumhurul ulama li ñu wax mooy tasnim moo gën ñeneen nga dégg jumhurul ulama tasnif moo gën waaw <laughs> imaamu Nawawi rahmatullah li ñu la doon bëgg a wax sànk waxam jaangi bi mu kiiwee bi mu ne mooy xadiis Seydina Abul Hajjaj bi bi ko Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon radiyallahu anhuma foofu bi mu koy saraa foofu la doon wax lii mu ne fii mooy li waxta euh, du ma la yebal yone saasa nee na du ma la yebal gis benn benn xabru boo xam dañ ko yëkkati lu dul nga maasala ko mu ne fa in fii anna sunnata anna al qabra la yurfa ala al ardi rafan kathira moom noonu la ko tekkee imaamu Nawawi dane mooy dañ koy jàngale euh, euh, xabru duñ ko yëkkati suuf si duñ ko yëkkati hmm, xabru bi ci suuf si yëkkati bu kawe walaa yu sannam te kenn tamit du ko def mooy jal boobu ba mu yëkkati ko mel ni boosu gëléem bal yur faw nahwa shibrin dañ koy yëkkati rek lu toll mooy ampa wayu safa après ñu maasale ko mu ne wa hada lii mazhabu Shafi'i mooy mazhabu imam Shafi'i ak wa man waafaqa ak ñi ànd wa naqala al-Qadi Iyad an akthar al-ulama anna al-afdal indahum wa huwa Malik mu ne ta al imam al daa toxal kene li gën mooy lii ah maasale mais Imaam An-Nawawi gis ñoom ni mu ko waxee ñee moom daa mel ni maasale kese la ñu wax mais moom wax na ci ne mu xaw a jóg tuuti xay si bërëb yooyu ak maasale complètement loolu xam nga am na benn différence tuuti quand même <laughs> waaw waaw mu ne te loolu mooy mazhabu Imaam al-Qaadi Iyaad nee na mooy moom lañ jëlee ci aktharul ulamaa lépp ci boroom xam-xam yi anna al-afdal indahum li gën ci ñoom mooy taswiyatu taswiyatuha maasala ko wa huwa madhabu Maalik te loolu mooy mazhabu Imaamu Maalik waaw. kon loolu la mais da ngay gis ñeneen ñu ne la non que ne non mazhabu lo kii euh, euh, borom xam-xam ni mooy tasnim la ñu wax ah waaw al qabri comme li borom al minhal al azb al mawrud wax <laughs> rahimahullahu mu ne wattafaqa al ulama ala istihbab raf al qabri nahwa shibrin li yu'lama annahu qabru fa yutawaqqa wa yutarahham ala saahibihi illa an yakuna musliman fi daari harb fa yuffa qabruhu maxaafata an yata'arrada lahu al-kuffaar bil moom dane boroom xam-xam yi dëppoo nañ kenn yëkkati xabru bi lu toll noog shibr xam a imaamu Nawawi moom mu ngi naan imaamu Shafi'i moom taswi taswi xam nga imaamu al-Hafiz Ibn Hajar moom wax ne loolu nag Shafi'i yu njëkk yi ak imaamu Shafi'i loolu sax la nosal loolu mooy mbir mi li gën mooy ñu maasale sauf te eh, eh, eh, imaamul Nawawi nee na loolu mooy imaam al-Qaadi Iyaad nee na mooy lépp ci ñu jëlee boroom xam-xam yi mooy taswiyatu waaw te mooy mazhabu imaamu Maalik soo ko imaamul Nawawi gis nga après moom li mu wax ne qayda shibr day niroog léegi tasmiim bi mooy day daanaka ana différence bi day xaw a mot day xaw a daal dafee gis borom al-Minhalul Azb al-Mawruud mu ne borom xam-xam yi daal dinañuy dëppoo que ne sopp nañu ñu yëkkati xabru bi lu toll ni shibr ngir ñu xam ne xabru la mooy li ñu doon wax ci tasnim bi ñu koy man di moytu te tamit di ñaanal borom xabru ba di ko ñaanal yéen mën yàlla lu dul mu nekk jullit boo xam ne fi mu nekk euh, dafa am ak xare entre ay jullit ak yéefér euh, suufu ñu maasala ko ngir bañ ñu xam ne fii ab jullit lañ fi suul ñu koy ñu koy ñu koy profané ak yooyu waaw waaye loolu euh, xam nga ne i ittifaaq boobu amula ah. voilà parce que imaamul yaa Iyaad wax léegi day wuteeg lii moo tax daal li nga gis lu nekk li nga dégg ñenn ñu ne lii moom la jumhur wax ñeneen ñi ne noonu waa jumhur lii lañ wax waaye daal wax yi wallahu taala alam mooy li nga xamante ne nii mooy e, e, li nga xam ne moom la e, al imaam al hafiz wax ibn xajar dañu toxal la ko wax ko léegi kon ci kaw noonu insha allahu taala amaana daal al amru wasi' ñu gis ne lële voilà mooy loolu mais bu dee li nga xam ne ñoo jàpp ci hadith yi hadith yi moom li mu wax mooy maasale loolu la wax léegi ta oh, oh, gisanu al-Qasim ibn Muhammad radiyallahu anhu muy gis xabru yonent bi saa saam loolu la niru loolu la woon loolu la nekkoon voilà loolu saxaaba yi kon mooy ña nga xam ne ñoo ko doon denc doo Seydina Ali ibn Abi Talib ñii ak ñoom euh, ña fa newoon ñëpp xam nañ li leen yonent bi saa saam digaloon moo tax ba al-Qasim ba ko Sayyidatu Aisha di ubbil muy gis xabru yonent bi saa saam ak Seydina Abu Bakar Seydina Umar radiyallahu anhuma noonu la leen gisee mooy leen a waaw moo tax ñii seen wax gën a dëgër moo tax imaam al na Hajar ne loolu nag moo gën a dëgër mooy maasa bi parce que euh, euh, euh, bu dee Sufyaan ak Tammaar li mu gis loolu même bu dee ne dañ naan jamonoy Omar ibn Abdul Aziz am nay saxaaba yu fi newoon mais est yaakaar nga ne même bu dee après dañ ko yëkkati loolu da ngay xam ne la ñu defoon ci njaal benn ba fekk Seydina Abu Bakar nekk ci Seydina Omar Seydina Usmaan Ali Abdurrahmaan ibn Awf ñooñu ñëpp. Seydina Abu Ubayda ñoom Seydina Muaz ñoom Seydina Bilal radiyallahu anhu boy saaba yu mag yooyu yëpp ne fi loolu Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib yi doy ah way ñun ñëpp ne fi lañ defoon xam nga ne loolu moom bu dee après gis nañ lañ defoon ñu def leneen moo yëkkati ko la nekkoon moo ëpp njariñ te loolu fala moo dëppook li yonent saa salaam jàngale woon kon nag mu ngi noonu kon foofu la ñaayem foofu kon jeexal nañu suñu buntu bi ah bii di ñëw ñu jël beneen chapitre insha léegi nag bii beneen lay wax génn na nag ci wàllu xabru yeeg lu jëm ci yooyu insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina